القلب وحبيب الحق سيدنا محمد الناظر الحق بالحق والهادي الى صراط الله المستقيم وعلى اله وصحبه يوم السعيد العظيم ورضي الله تعالى عن صاحب الختم والكتم سيدي ومولاي احمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه واهل محبته الى يوم القيامه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ak ñëpp di leen baal di ñaan yàlla yàlla yàlla boole baal sunu bàyyi bii nga xamante ni moom la ñu dajaloo te ji ngir ñaanal ko di alxaaji Buubu Jóob yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal yàlla na ko yàlla suturaal insha allahu te yitteem ak jaam yàllaam yàlla na ko yàlla nangu yàlla doole bi ñuy jege Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, barakallahu jaboot ci fi bàyyi ci soxna yi ak doom yi yàlla na yàlla subhanahu wa taala dimbali leen jàppale leen dooli seen wér dooli seen sutura jaali seen taamu lana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne ñooy taxaw ñaan ci dëkk ci suba ci direction wu Alxaaji Lamin ak njaboot gi yëpp yàlla na yàlla subhaanahu wa taala may leen ñu dem jaram jaay sayidina mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ni comme ni ma ko sant yàlla rek la ñuy insha allah ndax lii yëpp yërmandeem la moom yàlla euh, yërmandeem rek la insha allah te dañuy ñaan rek yàlla jéggal ñu ñun ñëpp rek baal ñu suturaal ñu ndax comme ni ma koy waxee lépp moom la rek lu mu ci bëggul du am lu ci dogalul tamit bu am waaw yii yëpp tamit comme ni ma leen koy junjee rek hmm? yàlla la rek waaw ndax kullun muyassarun lima xuliqa waaw ku nekk nag euh, li nga xamante ni mooy sa mujj ci loolu ngay dund waaw kullun muyassarun lima xuliqa ñun nag ñoo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu yombalal ñu jaamu ko wéetal ko te topp ko ragal ko ba keroog ñu dee ndax loolu rek mooy indi mucc am na am na laafia yàlla ñu yàlla defal ci ay sayyidina Mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam baax yëpp ba defee xam naa ni Euh, comme li ma koy waxee toujours exemple moom bi ci gën mooy bi gën a proche exemple bi ci gën mooy bi gën a proche waaw. barakallahu te loolu mooy mucc àdduna ak àllaxira ku yàlla nar a dimbali rek dina la fekkee gisloo buntu muccukaay yi barakallahu ah. bi ma tourné nii xool bi tàndarma bi la sama xel dem ci góor gi alaaji Cheikh Fall ci borom kër gi góor gu baax la woon góor gu baax la woon ku yàlla ubbi woon xolam yëpp ci nit yàlla yi dañ ko gën a xam nag te mën koo seede mooy alaaji Mouhamad Dieng wallahi waaw weer wu jot am na lu mu ko dogaloon di ko jox ba mu demee bëttalee tamit mu koy jox ay njabootam ñu koy indi suukaru ko ah ah waaw moo ngoog suukaru koor bi moo ko daan indil boppam xaaritu gi moo ko daan indil boppam xew mu am mu jël gërëm daal indi ko ayib Mouhamad Ndieguène jot taal gërëm de wallaahi amiin suukaru koor bi mënut a dox bu na tabaarakallahu moo koy waaw ba ngay gis njabootam gi ñoo ngi def garaam ñoo ñu indi sonn am na yeneen yu bëri yu nekk suuf ñoo xamante ni euh, jarul ñu koy wax kon yal na yàlla xayma ñu ko moom it. jaay kii taw dara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee euh, da leen soññ rek ci lii nga xamante ni moom la ñu xam ne Pape El Hadj Diouf exemple tey day proche. Babou Diop suñ ko waxee rek ñëpp suñu xel ci jàpp na jël bien que euh, ouvrier la woon fonctionnaire la moo nga tukkikat la woon wax naan lool moom laa doon woowee assuré passement pour rek waaw mu ngoog tabarakallahu dara pour woote ca julli la hayya ala salaati ay jaaxal danaa xëy ah waaw pour dem julli ji la hmm? julli nag du caaxaan julli nag du caaxaan waaw kon nag nañu bàyyiwaat xel bu baax loolu su ko defee nopp yi mën naa am macha allah baax na waaye ñun li ñuy def li que gàtt bi kenn nopp wala ñaar maximum ñett waaye li xam moom kenn ku doy julli da nga te ñu bëri seen lislaam dafa doy waar da ngay dégg nit ñi naan hayya ala salaati hayya ala salaati te daa su su noonu ñu bëri loolu la ñu wax hayya ala salaati hayya ala salaati salaat ak salaat bi dañu niroo mais bokkuñu hayya ala salaati hayya ala falaah xëy xëy wala soo bañee juum dëgg nga ne hayya ala salaat hayya ala falaah mais hayya ala salaat bi hayya ala falaah bi musiba la hmm? hayya ala salaat bi hayya ala falaah kon loolu ñu bàyyi xel baax ñu bëri dañ koy jaxase da nga xam am solo la waaw euh, li ci des tamit mooy li du nottu hayya ala salaati hayya ala falaahi benn yoon lañ koy wax bu dee noonu da nga naan hayya ala salaati hayya ala salaati hayya ala falaahi hayya ala falaahi nodd amul qad qaamati salaati qad qaamati salaatu waaye liqaam daf koo am ñu bëri dañuy wax qad qaamati salaati musiba la kenn ko wax qad qaamati salaatu la ñuy wax qad qaamati salaatu ah kanu xaaral ko soxlaa waaw suy suy li xam tamit doo wax allahu akbar nodd la ñuy wax allahu akbar nodd sooy nodd allahu akbar kenn wax allahu akbaru sooy li xam nan la wax nga wax allahu akbaru allahu akbaru aji ngeen na allahu akbar ci lan la ci noddu allahu akbaru mooy liqaam yooyu dafa am solo da ngay ñëw fii ñu gis la sakaana gii nga ñëw sax ñun la bismillah liqaamal nga naan allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaah hayya ala falaah tas na dëkk bi te am na ñu koy wax yéen ñi may déglu déglu leen seen bopp déglu leen am na ñuy wax hayya ala al-falaati musiba la kenn wax hayya ala al-falaati hayya ala al-falaahi benn yoon hmm. kon allahu akbaru la ñuy wax ci liqaam allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbaru biir allahu akbaru la ilaha illa allah hmm? gars yi dañ koy jaxase de léeg-léeg nga dégg fii pour door ba noppi te dañ koy léeg-léeg nga jógee man di ko neex allahu akbar di ko kii fekk jaxase nañ lépp heureusement ba dul farata ci julli parce que loolu loolu musiba yooyu ay jafe-jafe la yoo xamante ni gars yi dañ ciy daanu suuf te julli lépp lu muy def ci diine daf ko war a xam daf ko war a maîtriser ñu bëri mënuñu xam nga ah, man xam naa ne ñuy jàng am na ñuy jàng ci jàng diine yëpp mënuñu lislaam parce que demuñu ba ba téere ba nga bind lislaam nga jàngee ko fa mais da ngay dégg bàyyi bi lislaam ngay lislaam qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu mook nodd yi nooyam nodd yi noddu nodd dafa am ay sartam sa baat dafa war a jóg foo xam ne sa baat bu jóg looy nodd sa baat dafa war a neex sa baat bu neexul bul nodd parce que nodd woote la am na nodd yoo xamante ni ku ko dégg doo julli ji dégg nga li mu bëgg a noddu dafa war a jóg sawtun murtafi' la war a doon waaye tamit dafa dafa dafa war a neex ku la dégga am envie dem julli wallahi ay waay waay waay temps waay ndeysaan maa ngi préparé woon benn waxtaan ci nodd waxtaan woo xamante ni wallahi ba tey dafa gu ma ko ma ko non dina neex ci noddu no déedéet beneen yoon beneen yoon xam naa li ma wax beneen yoon du yàgg ñoo ci bëgg kanam insha allah yàlla may gudd fan yu ñëpp mais noddu ni ñi xamuñu ko te billaahi xamuñu ko noddu du caaxaan ci yéen moo tax du ñu noddee ñuy toog di ataayaat di naan man ne yéen déggoo leen yàlla arif billah du noddu mukk toog parce que noddu kii noddu wootewul yàlla mooy woote yaa ayyuha alladina amanu stajibu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum hmm? stajibu wuyu leen wuyu leen yàlla wuyu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noddukat bi suy noddu yàlla yàlla mooy woote ndeysaan waaw kooku beneen waxtaan la du ma ci duggee damay bañ mu tënk ma mais noddu noddu ku ko dégg waratoo toog bu dee xam nga dara lu toll ni suuf ci yàlla waaw noddukat moom dong moo am cër jël loxoom teg ci noppam ne allahu akbar yàlla jël loxoom teg ci boppam ba keroog muy àggal noddam <laughs> ah <laughs> yadullahi fawqa aydihim googu ah hmm. ñooñu ca bay abala wala mu bàyyi abala waaye noddukat moom dong moo am jël loxoom teg ci noppam allahu akbar ne day noddu yàlla jël loxoom teg ci noppam ci boppam ba keroog muy àggal noddam hmm. loolu mooy baatin bi zahir bi nga xamante ni ëllëg la yawmal qiyaama insha allah ay na ay teraanga yu bari yu ci nekk noddukat su noddee lépp lu ko dégg sabbal ko noddukat yi dinañ bokk ci ñuy ëpp tuyaaba ëllëg yawmal qiyaama xeyrul bariyya sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa nee na bi yawmal qiyaama noddukat yi yàlla da leen defal ay baat yoo xamante ni day toll ni garab gii comme baatu girafe lay doon mooy ñamara noonu baat yoo xamante ni yawmal qiyaama li ñuy bari bari nga xam ne ay centaines de milliards de années lumière de personnes ñoo fay nekk ñoom ñëpp. lu nit ñi bëri bëri bëri noddkat yi dañ leen di seen ak seen baat ya seen baat wurus ya waaw suñu xarit ba suñu soppe ba nag suñu soppe ba suñu xarit ba hmm. ah kañu tànn ñu tànn ko mu bëgguñu ñu bëgg ko ñu bëggante démb tey soog a ñëw mooy Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu mooy jiite peloton boobu mooy taxaw ci kanam ndeysaan moo tax nit ku ñuul waaye waaye waaye waaye waaye waaye nit ku ñuul am na cër négatif ba yawmal xiyaama Bilaal muy jiite noddukat yëpp ñoom Abdullahi ibnu Umm Maktum ñoom ñëpp ànd ak moom day sàmm waaw noddukat yëpp ku nekk nag daal di taxaw topp ca moom ak ca ca rang bu rafet boobee waaw Seydina Muhammad nekk ca kanam sallallahu alayhi wa sallam ñuy daagu na waaw ko ndox waaw ndànk tànk yu yu tedd di waaj a dugg aljanna yàlla na ci yàlla boole. waaw mo waaw xam nga loolu attends l'islam diine xéewal la. xam nga yàlla li mu def ci nodd yëpp su ko waxee ba noppi te indiwul alternative beneen solution musiba dafay am kon jàkk di dañuy def di di jamante pour nodd ah, dañuy dem di reyante di xeex pour nodd yàlla ne yonent bi waxal saxaaba yi waxal jullit yi ne leen gis nga yiw wii ñi muy bari bari bari bari su noddukat bi di noddu yow lépp lu noddukat bi di wax da koy wax su ko defee su yomal qiyaama teraanga bi noddukat bi di am ci kanamu yàlla yow mi doon topp noddukat bi da ngay am tiyaaba boobu su ne allahu akbar nga ne allahu akbar am nga jigéen du nodd yéen yéen a moom loolu góor ñi dul nodd seen baat naqari comme yi mais mais yo yo yow it yéen a moom loolu ah su noddukat bi ne allahu akbar nga ne allahu akbar ànd ak moom shalon la ilaha illallah nga ne la ilaha illallah kooku mooy riwaaya bu njëkk bi mooy lu mu wax nga wax ko am na beneen riwaaya yonent nee na su ne hayya ala salaa nga ne lan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim ñu bëri tamit dañuy wax illa billahi aliyyul azim kenn du wax loolu loolu c'est les règles les plus élémentaires dans la grammaire arabe xarfu jar dañ koy kasra loolu c'est automatique illa billahi al-aliyyi al-azim kenn du wax aliyul azim illa billahi al-aliyul azim déedéet wa huwa al-aliyyul azim illa billahi al-aliyyil azim yonent nee na su ne hayya ala salaa nga daal di ne laa hawla wala quwwata illa billah mu ne hayya ala al falah hayya ala falah encore nga ne laa hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim moo nga moo waxaat su ma wax loolu ba mu waxaat allahu akbar nga ne allahu akbar mu ne allahu akbar nga ne allahu akbar la ilaha illallah nga ne la ilaha illallah soo paree nga teg ci ñaan googu xayrul bariyati wax allahumma rabba hadihi ah ad-da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ba mu jeex nga ñaanal xayrul bariyati la mu la mu diggante ñaan googu yëpp yonent nee na sallallahu alayhi wasallam ku def loolu sax so su noddukat bi noddee nga wax loolu ba noppi yonent nee na warlu naa la rammu la ëllëg yow fi am kon jullit bi daanaka juróomi yoon war na dugg aljana ci bis bi parce que heure boo déggee noddu def lu yonent bi wax yow bi yonent bi bind na la ci liste aljanna parce que moom am na liste bu ko yàlla jox yonent bi waaw boobu liste la ko jox comme ci bind nga dem aljanna dégguma waaw mooy li alhamdi rek li alhamdi rek waaye nag <laughs> waaye nag attends yonent bi yonent bi ñu bari lañuy yaakaar ni yowmal xiyaam lay lay lay rammoo xam nga ci loolu ngeen jàpp waaw déedéet ah waay déet waay yeneen bi commencé naa rammu fii li mooy alhaadi ila siraatal mustaqim li moom ngay kon kañ moom lay rammu ku la teg ci yoonu mucc kañ muccal na la ku la teg ci may na la salaire yeneen bi kon commencé nañoo rammu fii wax naa leen ne leen yeneen bi nandal na jullit yëpp nandal nañ jullit yëpp ci leeram juróom ñetti yoon waxtaane woon naa ko ba noppi du ma jaaraat hmm? kon kay commencé na laa ràmm ndax leer googu ku ci naan da ngay gëm te doo gëmee jaam yàlla soo jaamu yàlla jege yàlla soo jegee yàlla yàlla jéggal la yóbbu la ak yàlla yàlla ci yàlla defal defal suñu baay bi yonent amul benn mbindeef mu ñu suul julli di def juróom-ñaari pas génn lu dul munkar ak nakiir ñaari malaaka yooyu dinañ la ne la ata'rifu hadha rajula ndax xam nga góor gi góor googu mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nga góor gi lan lay wax nga ne ñu ne la nga ne waaw ñu ne loo xam ci moom sallallahu alayhi wa sallam soo ko xam ne rek fexe nga kon que ñu ne mënoo rek sa biir bàmmeel parce que bàmmeel bi mooy problème bi Alaaji Muhammad Ndiéguène radiyallahu anhu yàlla nañu ci yàlla fayal mu ne ah man ragaluma ragaluma ragaluma dee ragal ragaluma xiyaama ndax ñëpp ay dee xiyaama ñëpp a fay daje waaye mu ne biir bàmmeel naa ragal ndax bàmmeel man rek a fay nekk dégg ngeen ma ah yonent bi day ñëw foofu su ñëw rek musiba sallallahu alayhi wa sallam gis nga duñ demee ba yoon a xiyaam yonent bi day romb foofu mooy liwaawul hamdi bi ñuy wax liwaawul hamdi bi ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam day romb foofu yawmal qiyaama yàlla ñu yàlla boole te ñu nekk ci suufu li wàllu xam parce que yeneen ci yëpp ñu dul yeneen ci yëpp wal anbiya wa kullu xalqin fil wara wa rusul wal amlaaku tahta liwaaka sallallahu alayhi wa sallam wal anbiya wa kullu xalqin fil wara wa rusul wal amlaaku tahta liwaat malaaka yi jinne yi ak nit ñi ñu ngi fi yàlla yëpp képp yàlla nga demal àjjana rek da ngay dugg ci suufu parasolam bu tedd boobee sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ci yàlla boole allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaqa naasir al-haqqi والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ndeysaan kooku mooy romb bi mooy dugal aljanna bi suñu waree dem ba war a fekk jëfi yonent bi dinañu romb foofu suñu waree dem ba war a jéggi siraat sallallahu alayhi wa sallam danañu romb foofu aha moo ngay na rek di dem waaw nit ñi yaakaar nañ ne su yonent bi duggalee ànd ak gaa yi koti koti yoolu yoolu du biir aljanna dañuy yaakaar ne yonent bi foofu la moom yam di alaaji maar foofu la sa xam-xam ci ram mu yonent bi yamoon des na na yonent bi sëñ bi kooku mooy mooy plus l'infini day dem rek kenn xamul fan la commencé kenn xamul fan la yem sallallahu alayhi wa sallam moo suñ demee bu biir aljana day foofu yàlla day dolliwaat dooleem xola day ñëw fekk la fii nga nekk nga nekk aljana un yonent bi ràmm la yóbbu la aljana deux aywa est-ce que aljana la yóbbu la nga nekk aljana trois mu yóbbu la aljana quatre nga yóbbu nga nekk aljana cinq mu yóbbu la aljana sept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 kooku ramu la isaan am na ñoo xamante ni comme ñu caw leen yow ma si am waaw dañ leen di caw la waaye kenn leen saaf isaan gaa yi saaf la ñu gën a dégg saña saaf sànq sànq benn ci xale yi dafa ñëw foofu ne mu sëñ moor luy jëxan na ma ma ne ko jëxan na ma du du amul flamme amul ay jaan amul ay janqalaar amul ay jiit parce que dafa am benn booy buy ñëw ko ci muul yi du day mais li ñu wax day am jëfandama man leen booy bi yéen ñëpp dañ leen lakk da ngeen koy rek yéen ñëpp dañ leen saam ndax lu mu wax rek booy bi jëfandama te jëfandama xam nga la benn xal wu nganda ngan la xal yu toll na ni ceeb ndax boobu xool kenn du la doo kenn la sax dañ lay toogloo jóg foofu lay commencé di la saar su ko defee graisse gi nekk ci suuf mooy boyal la ilaha illallah kon lépp ñoo ngi ree yéen da ngeen war a jooy wala da ngeen war a ree waay waay waay waay yàlla buñ ñu saako waay xal wi yàlla ci sunu xam-xam yam muy dégg giñ koy dégg xoola xoola yé mais da ngay gis koo xamante ni nit ku baax la nga xoola nit ku baax ku correct quoi nit ku dal genre a jaxate yooyu mais ba mais par exemple bu dëggee xal da ngay gis muy ci taxu xam nga li mu bëgg a wax bopp bi jaxasoo ci saa si bët yi jaxasoo te pourtant il était correct mais dafa dëgg xal wala nga gis koo xamante ne xamul woon ni capteur bi daa tàng mu mu mu ëppal <coughs> mu ëppal teg loxoom rek loxo ba lakk gis nga ni muy def day fi taxu léeg-léeg ñu saaga waaw lu tàng baaxul ah <laughs> comme sama waa ngeen naanul sombi ba fekk sombi ba rek ndekete sombi bi tànnal nañ ko ñetti fan muy ci couleur rek tiit ndeysaan may leen leen ñu jàll te mhm. noonu baax bàyyi leen yoon boobu waaye gars yi mhm. <laughs> ngeen seet taxe bàyyi leen yoon boobu bàyyi leen yoon boobu dégg ngeen waaw góor buur wutal basan dolli fii buur <coughs> buur baax da ngaa xeeb turbis bi ah buur baax du jóg di waaye buur wutal basan indi fii <coughs> sa waa ji fekk fu sombi buñ teg ñetti fan rek mu tiit rek di tukulóor rek daal ñëw waaxu ne ko cax ndeke moo ngi ànd ak xaritam boo xamante ni xaritam bu bu yàgg ak moom la xam naa ndeysaan waaw ci ci waa ñuul loolu sàcc nag loolu sàcc sombi bi ndeysaan rek mu ne xarit bi jëlal paaka bi nga rendi ma ndeysaan ndeysaan boobu buggul buggul sombi bi génn buggul mu jàll mu ne xarit bi rendi ma ndax sombi bi wàcc fii ndeysaan rapide may la du man bi ma ma du ma gisee mu def nii di gëm-gëm lu mën a liggéey illa xamoo leen ko di ma di lu mujj wax mu ngo euh, ma nag benn xam wu rëy la rek bu toll daanaka ay ay tees lay tollool daal ci exemple daal ay montagnes yu mag lay doon léegi nag su ko defee gars yi dañ leen riime rek teg leen affaire yi di bax ci suuf nag waaw foofu lay baxee nag di saaf jëm ca kaw ndeysaan monsieur bi xeeñ rek Hmm. la ilaha illallah ah soo soo jàngee lam yakunu alladhina kafaru di nga dégg la fa yàlla hmm? inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum sharrul bariya ñoom nee na dañuy toog rek toog rek ñu leen di saaf rek waaw te saaf bi kat du am feu du am flamme benn xal la wu tàng braise benn xal wu tàng dir la waaw bala nga koo xam nga dem ci àll bi léena nga gis dóom yaakaar ni dóom la ñoom ma ñu nekkoon bagaay xam ne loolu soo billaahi du sa yaay liggéeyul ba nga roos sa loxo ci biir ci biir dóom boobee dootoo ko dafa ci mukk ba këram ngay dee foo gisati dóom na nga koy màggal fekk dóom bi mën naa def ñetti fan fekk am na xal wu mag wu nekk ci biir tëdd di nelaw jaxat na ma nag xal wu mag la comm noonu gaa yi doo ñëwee rek toog yaakaar ni baax nga léegi gaa yi yàq nga danañ ci yàlla musal waaw moo loolu mooy ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ba noppi di bokkaale yàlla say say yu mag a mag yi ñoom foofu lañ leen di téye waaw xam nga am na safara yi am na ci yoo xamante ni safara yi sedd la sedd <laughs> waaw boobu ak xiif yooyu yëpp dafa am ci biir te ñu bëri fi ne nii doore ah nan dem foofu ndax saay saay fépp fa la ñuy daje ñoom bopp man la ñoom tubaab man leen kenn yéen a ko hmm? yéen xamoo leen hmm? hmm? noonu la ko wax lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar <coughs> dafay te ginnaaw nee na la yu'adhibu 'adhabahu ahadun wala yusiqu wathaqahu ahadun mbugalu yàlla kenn xamul lu mu doon yàlla ci yàlla musal day saan ma ngo ñu bëri dañu yaakaar yomal xiyam dañ leen di boole ay trente cinq personnes ñu leen di saabu déedéet yomal xiyam ku ci nekk sa saabukaay ci biir jahannama bi ci biir safara ku ci nekk sa mbugalu bopp la parce que parce que xale xale jarul nga koy dóor jël ko rek ru def ko ci ruq ba rek na ko toogal loolu ëpp lu dóor am na xale yoo xamante ni dañuy dañuy ñooy def exprès pour nga dóor leen dàq leen ñu liberté ñàkk liberté moo gën a metti dóor yow ma suy am la safara duñ duggee mais noonu la ku ci nekk sa safara la wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan <coughs> ndox kon gaa yi nañ góorgóorlu ñu jaam yàlla ah topp yàlla wéetal yàlla waaw su ko defee su ëllëgee suñu dee ah yàlla mën nañu yërëm yàlla ñu yàlla yërëm Pape Doudou Diop a ngi nii benn jabar topp ko benn doom topp ko gaa yaa ngi ñu te boobu ba tey ñoo ngi añ góonaa ngi añ ñoom gaayaa añ bu baax di naan caay ñoo ngi jël nañ seen bàyyi suur ci biir de waaw ah, ñoom it noonu la leen def ñun ñii ah, lii mooy chance bi mooy nga am muy ay njaboot yu baax ñu lay fàttaliku ci yàlla di la ñaanal yàlla yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp mooy taxaw yu baax ah am na solo ma ngoog euh, kon jullee ngoog liqaama ngoog gars yi dañ koy fooye waaye lu sensible la lu sérieux la góorgóorlu leen ci bu baax ba jàng ko mën ko dem leen ci ñi mën ñu bindal leen ko ngeen xam ko bañ ko def parce que wóorul da ngay taxaw fi ñu li xam loola nga toj dëkk bi te loolu vraiment euh, man rafetlu ma ko ma ngoog bi euh, ci des mooy julli julli tamit gars yi dañ ko sàggane lool te julli amul lu ko gën a am solo ci àdduna yeneen si nee na sallallahu alayhi wasallam su xiyaama suñ la xoolee sa julli mu baax rëcc nga loo mën di rëcc lu baax tamit suñ xoolee sa julli mu bon mais mënoo mënoo mucc mënoo dem aljanna bi ñuy jàng secondaire dama leen daan wax ne julli mooy mathématique soo def composition yàlla dimbali la nga am 19 mat soo góorgóorloo tuuti di nga am moyenne parce que mat coefficient ba moo gën de sooy sooy def S2. nga am dix-huit PC am dix-sept SVT am benn dix-neuf ah euh, PC mat mais sëñ bi kan moo kan moo mën a kan moo kan moo mën a fexe doo am sa bac zéro doo amee yëpp zéro ngay jàll parce que fii fii si ñaata la ñaata la du six la juróom benn soo amee douze multiplié par six ñaata la xool li gars yi di calculé la ilaha illallah inna lillahi li li na loolu leen di calculé ah bu leen calculé ci yooyu suñ la war a doon moom yow douze points nga am soixante-douze points moom men ki kii def L2 daal di dajji benn dix-huit philosophie mais lu ko defee suy góorgóorlu di jàll julli julli noonu la mel julli mooy condition physique teg teew ma xiyaama foowul julli sooy daw tuuti di xoox da pëtëx safar soo waree jéggi siraat foofu ngay pëtëxee maal ko condition physique bu ëllëg yow ma xiyaam mooy julli moo tax soo bëggee ëllëg yow ma xiyaam nga noppalu da julli te duy julli deel julli ci ca mbooloo ma sa julli kër du nangu mais julli kër ci xale bu góor nu muy nangoo mais nu muy nu muy nangoo maar ci julli nan lay nangoo yaa ngi dégg saawam bi muy jolli bii yaa ngi dégg waajaa ngay kaat ci wet ga yaa ngi dégg ba lamb ji yaa ngi dégg xale baa ngay ci yaa ngi dégg mais noonu lan ngay mën a concentré wu julli dangay foofu xam nga ni julli woo yow sax soo jullee borom di nga xam ne julli woo parce que julli gi lu nekk sa boppam ci yaa ngi xalaat yaa ngi kii di doye di fi tax mi rëkk nga tourné xool kii mais nuy jullee te julli mbooloo xatta am dafay nangu il parce que yonent nee na ñeent fukki jullit su ñu dajee yàlla def na ci wëllu kooku lay xool nangul ko nangul ñëpp mboolum jullit fu ñu dajee yàlla na fu mu ne nii mbooloo mi ñu toog nii am na ku yàlla xool nangul ko daayira bi teew jim teew yàlla koy nangul su ko nangulee day nangul ñëpp loolu mooy chance mbooloo loolu moo tax Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu wax ne taalibe bi ñëpp nañuy julli ca mbooloom ca jàkka ja parce que xam na ni day nangu rawatina nag fii ci zaawiya bii bi jàkka ji julli joo julli yàlla nangu na ko waaw ci xaasam la yàlla ko fi def julli joo julli yàlla nangu na ko nit ñi di jógee réew ba réew Casamance tal nekk ba kédu wu di ñëw di julli ci fi ñaar <laughs> ba yàlla defoon ca ma ca zawiya Cheikh na Tijaani moom la def fii zawiya Cheikh julli goo fi julli nangu na fii julli goo julli nangu na sama bopp nga am ko ñuy baaxal ko sumaar bi am hayya ala sala hayya ala fala xam ngeen ni noddu fajaram da lay booleeg yàlla. xam nga tàkkusaan allahu akbar allahu akbar daal di julli jullee mais fajar looy dégg mu allahu akbar ah, loolu mooy yaa ngi dégg sama nodd ji jugal julli yàlla jiw mii dégg naa nodd bi jiwul julli ma tax léeg su ne allahu rek ma def lii da ngay rus parce que xam nga ni dégg nga nodd gi haa xëy na salaat julli ji saway jugal julli ji ah toog ci kër yi di julli julli kër góor di julli ci kër góor di julli ci kër jigéen nag looy gën a ruqe jullee jigéen di jullee ci ëtt bi quelque tuyaaba lay am su jullee ci saar bi quelque tuyaaba la am jigéen bala mooy am tuyaaba dëgg mu gën a làqatu góor nag say tuyaaba moo nga ci jàkka ja te fi ne ni doo génne ci kër gi di dem jàkka ja tànk boo dëgg yàlla bind la ko tuyaaba jéggal la koy bàkkaar yëkkati la ko ay daraja loo romb muy ngelaw muy lépp mu lay sàbbal tuyaaba yee yaa ko moom soo demee julli ci sa julli nangu na mais lan moo tax mag ñi di bëgg a rey seen bopp jàkka ji lan la seen maam alaaj Muhammad Ndieguene dundam yëpp mu tasaare benn waxtu ci jàkka ji ba mu demee ba ba ba wér di jàpp ko ci la toog te bi muy toog sax te saal ba day fexe am ñu fan jullee ak moom mu am julli mbooloo dundam yëpp su ñu am julli fajar ba noppi day dem ba boori 11h mu ñëw ci jàkka ji toog du añ jotee ñu ñëw toog suñ jullee ci fajar ba noppi li ci yëpp du dem. foofu lay jóg ci pénc mi fa lay recevoir fa lay may wérde fa lay defee ay ñaanam ba tàkku sant jot mu julli suñ jullee ba noppi fa lay wérde toog foofu ci jàkke ji ñu da lalal ko deru nag bu mag boobu deram boobu ndeysaan ci wetu xay ji wala ci guy ji mag ñu wër ko ñu toog ndeysaan dégg nga ci loolu lay nekk ci ba timis jot mu julli su pare wasifa noonu la defee julli timis wasifa toog xaar ñu julli géeyee mu ñaan lante mbokk yi soo ko kër ga nit ñi fekk ko foofu ñu bokk xéwlu ñu dem su fajaree mu ñëwaat su jullee ba noppi du jéggi maanaam ni te dund cent sept ans attention gars yi leen dem ci jàkka ja di julli ji maa leen wax loolu day leen dem ci jàkka ja di julli ji day di ju dee leen julli ca mbooloom yow ñii di julli xam nga ni ni ngay jullee ci kër gaa ñi ngay jullee ca mbooloo ma bokkul sama waa dafa kàbbal di julli waaye ba mu ñu gisee ñu ne bëri di génn dem jàkka ji dafa sëlmal ànd ak ñun dem jàkka ji julli parce que xam na léegi nga turu mbër rek ngay dégg rek sëñ bi sa fit wi rëcc baaxul baaxul dem jàkk jàkk dem julli ji fomm fa la affaire bi nekk fa la affaire bi nekk waaw yéen nit yëpp yëpp ngeen fonk ko démb maa koy wax naa fonk leen seen bu leen bokk ci gaa yi démissionné. am na ñoo xamante ni mënoo sax gëm ni jël nañ salaat faate parce que mosoo leen gis ci malaanam wasi c'est grave ay jën pax yi dañuy feebar ñii dañuy am ay problème toog ñii dañuy am ay problème nangam ak nangam ay wéeréer yoo xamante ni mën naa moo tax mënuñoo toog di di wasifa mais yow a jot demal julli ji demal di toog ci jàkka ji wasifa <coughs> wasifa taalibi cheikh bu xamante ni yaa ngi respecté sa wasifa di respecté sa wird di respecté sa lazim wax naa ko wax naa ko ma ne ko ku ko képp tiijaan buy def loolu bul ñaan lu fen loo bëgg yàlla dafa lool bul ñaan bul sonn waaye loo koo mënti doon ci àdduna bi respecté wu lawraa di bi soo mën loo mënti sangoo loo mënti laal loo mën koo mënti dem sëriñ boo mënti àndal tamit doo avancé doo dem fenn parce que yaa jaayante wala wala jaayante woo yaa jaayante ci jël wér il wérdu suba wérdu ngoon yaa jaayante sëñ bi maa ngi lay may wérdu salaatul fatiha laazim suba laazim ngoon ak ngoon wala benn yoon ci bis bi nga ne nangu loo ko yaa ko wax ah léegi nag nga rocc sa loxo jaayante ngeen di rocc sa loxo waaw nan nan la fajo ah inna allah yadullahi fawqa aydihim wala loolu sofiyaan kay duñ ko dégg rek seen xol sedd waaye am na lu lu garaaw nekk suuf ñi jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi mel ni dañoo jaayanteeg yàlla loolu rek neexul loolu rek doy na sëkk loolu da jar na jar jooy jar na mais jar na lu nekk loolu ku jaayanteeg waaye di jaayante nga ak yàlla yadullahi fawqa aydihim loxo yàlla moo ngi ca kaw jaayante boobu hmm? fa man naka sa <laughs> le revers de la médaille ñëw fa man naka sa ku rocci pour rot ci fa innama yankusu ala nafsihi yàlla kenn du ko yokk yàlla kenn du ko wàññi yonent bi kenn du ko yokk yonent bi kenn du ko wàññi Cheikh Tidiane nee na salaatu ñuy def di yokk yonent bi dara ñun ñoo ci jariñu Cheikh Ahmed Tidiane mu ne mooy fa man nakasa ku rocci fa innama yankusu ala nafsihi sa bopp nga rocci waaye yow léegi doo ñëwee ci sa kër di charger sa portable nga toog ba ay ay àll dikkal la nga débranché portable te fekk potable bi dafa vide mais sëñ bi mais sëñ bi su su soo jotul appel yow la sa du du vide yow la ku ñëw jël sa portable bës bouton bu rouge bi ba mu yàgg wala nga gis éteindre nga bës éteindre mais suñ la woowul jotuñu la waa ji du la war a wax jox cent cinquante ñu jotu la nga mere waa kër gi war a waa bi sa bopp nga war a mere parce que yaa fay sa portable liir su reewee su reewee ba ne dootul namb mais ni muy def liir bu ne man xoolal ween yi neexuma affaire ween yi man intéressé wu waa waaw liir boobu nu muy def ah mais day dee waa léegi waa léegi waa léegi waa léegi bi gën a neex aw seen waa liir boo xamante ni moom nee na léegi dafa xeet mbootu ndeyam parce que léegi grand la léegi yaayam doon ko mbootu quoi waaw yaayam boot ko ba noppi mu fexe ba rotti ba ba dagg mbootoom fu mu jëm. wallahi du waddee lu mu seen deret la parce que moom bay jiitu lu mu seen rek bu mu laajte deret la yar la bu muy daw na ci tànn buy soxlaa leen seen problème ngeen nii lu tax adduna bi ak àllaxira bi yëpp yàlla dëxañ na ko ci tarixa mais defi leen ko dem leen jàkk bi ngeen wasifa laazim heure pap bul def leneen lazimal soo mënee bala ngay julli suba cinq heures nga jóg cinq heures demi laazim jiital soo yeewoo julli ji mos tuuti alquran mais yooyu mooy tax mooy tax nga am dara mais soo ko deful sëñ bi da ngay sonn am dara wax naa lañ ko de xam naa li ma leen wax de lu leen laa yow soo ko defee jarul ngay dem fenn bul wër fenn bul sonn fenn bul dem ci xamb yi bul dem ci sunguf yi bul dem fenn te lépp dafay dox adduna ak àllaaxira nag ni muy doxee fii ci àdduna noonu lay doxee ci àllaxira mooy gën di saafara waaw yal nañu ci yàlla digal ah kon ñu góorgóorlu ci julli ah waaw tabarakallah gars yi am na ci ñoom jàmbaar lañu noo def fekk leen fajar gi ñëw julli ci loolu baax am na ñoo xamante nag dañuy teg diir duñ julli ci fajar waaye yeneen waxtu yëpp dañuy julli ci a teg diir te fekk àddina leen bi yàgg waaw ah, <laughs> mais non non non àddina leen parce que fi may taxawee la ñëpp lay gis kii même Biba Biba Biba sax ñëwatul Biba te ku ko gënoon fonk fajar ci kaw suuf amul mook mook sama muqaddam bi muqaddam bi war naa koy yeesalal sama muqaddam bi war naa koy yeesalal ndeysaan moom li ma ko defal amul fenn ci àdduna muqaddam bu jëlul wér musta am ci àdduna dañ ma war ko jëkk def moom xam naa ne doomatul ah man ko woon na ma war defal moom ndeysaan Hmm? no no ci net bi gis naa benn photo bu mu kaala woon benn waay bind ne ko ragalum la ndeysaan ci Facebook bi wallaahi donc dem nañ julli ci sa te bu leen ko bu leen ko kii bu leen bu leen bu leen tricher baaxul waaw seen ataaya yooyu ngeen bàyyi ko bàyyi leen ataaya baaxul ak taay bi lu mu guddi guddi minuit war naa tëdd soo yé su yéexee su yéexee minuit defal réveil parce que deuxième souffle nelaw bi suñu nodd fa def ci lay dikk baaxul bàyyi leen ko bàyyi leen ko ku sëñ bi ku bëgg ci yàlla dara bëgg ci àdduna dara mais sëñ bi doon nelaw mais sëñ bi fanaanee ataaya nelaw ba treize heures li yow nooy amee dara nooy amee dara am na ci gars yi ñëw sëñ bi man damaa umu ma ne ko yaa um sa bopp de yow xoola géeju umu nga dem ne caraax dugg ci toog eh. nooy amee dara lii doo am du am nit day góorgóorlu nit day bëgg lu baax dee leen tëdd di nelaw su fajar jotee ngeen yeewu jug dem julli ji yombul mais ci ci coono boobu ci la ci la affaire bi nekk ci la teraanga bi nekk àdduna ak alaaxira mbir yi du caaxaan maamalaay ji loolu ñu wax loolu lañuy wax ñëw rek ba ci buntu jàkka ji billaahi mu jël mu tedd bi fëgg ko di ngeen bëtoo bi noonu ay ay xeer yu xonq moo fa nekkoon suuf siñ fay jàll moo tax gisatuñ ko wallahi foofu la dóor yàq yi wallahi daal ne billahi su yomal xiyaamee ku am ñu am ko amul ñu am sax leen ci lii rek nañ sax ci lii rek te boobu daal mooy dem jàkk ji julli ji wasifa hmm? ay gurgur leen delluwaat leen ci malaan mi delluwaat leen te da ngeen di gis ñoo xamante ni sëñ bi bu nekkoon tëdd rek ñoo leen war a gën a tëdd xoolal ñoom daanaay mi mais sëñ bi ay millionnaire ñooy bokk ak ñoom duñu duñu duñu nelaw dañuy ñëw julli si toog wasifa ah, maa ngi dem tëdd yi man ko ah waaw waaw toogal ko ah non su ma guddee du ma mën a yeew te xaw ma du ma xëyaatee nan laay def ak xaasim jóg xoolal loolu mais yooyu xalaat yooyu moo baax xolo xaasim xolo xaasim soo ko fekkee ci malaan bi da naan du kii mooy borom costume yu rafet yi du kii mooy directeur la jox ca kaw lay wax ah waaye borom xaalis yi réy nañ sax toog ci malaan yi waxuma bu dee wasifa yu xumb yu ay xew yi dañuy toog mais bu dee wasifa chaque jour duñ dem donc c'est un exemple waxuma ko man jox ma ñaar dërëm yàlla tax ma koy wax mm-hmm. te dama am ay seede yu wér ndax ñii ñoo bokk ak ñoom di di ci loolu mooy sakku sagu taalibe Pa Mansour dama dégg mu ne ah waaw ah sa gars di jàmbaar lañ ci fajar mais loolu mooy sakk ah ndongo jàmbaar de waaye ah ñoom El Hadj Diouf jàmbaar la loolu sëriñ ay sa taalibe bi dafa naayi rek dafa kii yooyu du sagu sëriñ sagu sëriñ mooy sa taalibe bi la ci jàkka jàmbaar la ci wasifa ak ak ak ragal yàlla yooyu muy moo jar a dégg mais li ci des amul solo ñëpp foofu maam alaaji nee nañu mbir mi du caaxaan gis nga mu ne maanaam wuñ koy lampe potofort bi mu ne da ko gis leer yonent bi lay wax sallallahu alayhi wasallam teewaay bi lay wax ci diggu malaan bi pour wax leen ne leen ñoom li ñuy wuti foofu am na fa du caaxaan am na loolu waxtaan naa ko ba noppi mooy tarixa bi li ci nekk dëgg la loolu waxtaan naa ko ba kon nañuy góorgóorluwaat bu baax ah di dem ci jàkka lu di góorgóorlu dundalaat jàkka ji loolu mooy mucc àdduna bi mooy mucc àllaxira bi ah. yal nañu yàlla dimbali ci loolu. julli gi tamit ñu bàyyiwaat ko xel parce que gars yi li ñuy julli du julli gymnastique la julli di gën a ñaaw di gën a ñàkk xorom di gën a ñàkk caaj di gën a tilim di gën a dëng di gën a bon mais julli woo julli di jëw kuy julli di jëw <laughs> julli kat moom du génne day jëw. waa xale bi moom mooy kan moom waaw lu ci sa yoon yow li nga jullee perte nga ko ci sa yoon ci kiy jënd war nga ci biir lu ci sa yoon ci xale bi ku la ko xooloo waaye waa ji moom moom moom waaw gars yi yéen a yu saa yi affaire bi day waar de waaw mais na de saa yi nga ne ah réew mi lu ci yàqu waaw mais xoolal xoolal saa yi nii affaire xam nga nit dafa dañ gumba nga commencé yéen la nga julli yëpp perte nga ko. waaw loolu du jëw. kuy julli du fenn kuy julli du caaxaan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar hmm? kuy julli waroo def lu bon waroo def siw julli ji dafay dem ba sa biir xol nekk leer ba wàcc say cër ba dootoo mën a mooy yàlla yàllañ ko yàlla defal yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ngoog léegi tamit soo leen di julli ngeen di teewlu kudul julli doo teewlu amoo julli yeneen ti nee na jaamu yàlla booy def lan ca teewlu nga ca moom est-ce que dégg nga yeneen ci nee jaamu yàlla booy def la nga ca teew lu nga ca moomu mooy sooy julli bu dee da xam nga julli ji ñun suñu julli yi cinq minutes la soo teewloo trente secondes trente secondes de tuyaaba ngay am léegi perte nga quarante euh, quatre minutes trente secondes kon kay yow amoo dara sooy wird lazim wala wazifa la nga ca teewlu nga ci bu dee benn astafurlaa nga teewlu benn astafurlaa nga am nga di di wér di di xool làmb di wér di sàmm bi jolli ci wet yi di wér di ataaya day kii nga indi xeer léeg-léeg nga gis ko xam di ataaya waay di wér di gàcc kii loolu amee wér amoo yooyu bàyyi leen ko xel bu leen fo bu leen nit du fo moom du caaxaan sa waay am na yàlla dimbali ah ma ngoog kon nañuy teewlu hmm? ngay teewlu bu baax yi ñuy wax ci julli yëpp nga koy bàyyi xel kuy julli soo taxawee fi ngay sujjóot ngay xool mais di julli di xool fii di xool fee di xool ca kaw yeneen daf ko tere kuy julli fooy xool soo taxawee fi ngay sujjóot soo rukkooxee fooy xool say tànk soo sujjóotee fooy xool sa bakken te kuy sujjóot doo doo leen di sujjóotati na ngeen di sujjóot sujjóot bu wér téel ma ni micro yi ñi ñi bari nii la ñuy sujjóotee est-ce que di ngeen ma gis sax nii nii nii wala fii wala ñu def jëbi rek kenn du sujjóotee noonu sooy sujjóot da ngay teg sa jë ak sa bakken non nii la ñuy sujjóotee ba jëbi ak bakken bi te gis ñu ñoo xam ne nii la ñuy seen ji bopp mel ni ku yooyu mooy yem ci jullit ci doomu jullit bu baax te jullit def loolu kuy sujjóot da sujjóot ak sa jël sujjóot ñaar yëpp ngay teg ah ko defee su ne la su ne la xool suy suy suy julli xoolal fi ngay sujjóot mooy lan xoolal sa bàmmeel bi la war xoolal sa ba su ñuy sujjóot na nekk bàmmeel bi ñu war a suul soo sëggee di rugon ñun la xoolal say tànk mooy lan xoolal ndax sa tànk ndeyjoor bi teg ko ci farata ndax sa tànk bi teg ko ci sunna xoolal ndax yow yaa ngi dox ci lu yàlla gërëm wala doxoo ci xoolal ndax da ngay lambar lambari wala lambar lambari woo xool ndax da ngay taxawaalu wala doo xoolal say dox fooy dox di jëm yow fan ngay jëm looy wuti looy wuti foo jëm sa tànk yi xo nga xool ko mu pënd wala nga diw ko ba mu niin ñaar yooyu bu ci am nga xool ne waaw tànk yi waaw fan lay dox ndax tànk yi day liggéey di daan di lambar lambari di doxaan ndax tànk day dem lamb ndax tànk yi day dem soirée ndax tànk yi day dem sabar mooy xool biñ lay xoolloo say tànk mooy xoolal sa dox yow sa dund àdduna fan ngay dox fan nga jëm ñu ne la sujjóotal sooy sujjóot xoolal sa bakkan luy loolu luy loolu mooy nit du lu ko tàqaleeg yàlla rek bakkanam la ba bakkan su ñu ko waxee mooy bànneexu bakkan lañ bëgg a wax mais c'est pas le bii bakkan bi c'est un organe waaw ah, bokkut ak bee nga xamante ni ay affaire sens la ak yooyu xam nga ñu ngi ko wax ah. Hmm? Hmm. ñu la xoolal sax. pour lan la loolu mooy yow mii sujjóot yeneen ti nee na sallallahu alayhi wa sallam al musalli yunaadi rabbahu nee na kii digli dafay dafay waxtaan dafay communiquer ak boroomam waaw léegi ñu ne la sujjóotal yeneen ti ne sallallahu alayhi wa sallam beneen xarit déglu leen nee na moment bi jaam bii gën a jege boromam mooy ban moment mooy du nekkee ci sujjóot aha wasjud waqtarib yeneen ci wax ni sallallahu alayhi wa sallam bu dee yàlla am na nopp soo sujjóotee sa gémmiñ yaa nga ci nopp yàlla yaa ilaha illallah ñun la xoolal sa bakkan mooy lan xoolal ndax yow mérité na jël sa jëm yi jël sa di ko teg ci nopp gu selle ni allahu quddus xoolal loolu nga war a xool mbokk yi nga xool dagg saaga yi ngay saaga ci biti sa gémmiñ gi ngay saaga moom ngay sujjootale yàlla di wax subhaana rabbiyal ala sa gémmiñ gi ngay fenee moom ngay jël di ko teg ci nopp yàlla ya waxuma la nag gémmiñ goo teg ci lex boo takkul boobu gën garaaw ndax boobu kooku moom yow moom saaf nga sa gémmiñ ko sa deroogoo tellu ci yàlla mu gën ay mooy mooy mooy woo woo ñu jéem di wax wa man alladhi adu wa tifu bismihi in kaana قتلك البديل منه وأنا الذي أتوب وأتب باسمه إن كان قتلك البديل يمنه عسى لمسك أن تحلك عافية القتل أجزل والموارد أوزأ بكل خطوة والتباس تعالما أن التظلل عند بابك يظهر وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت نفسي سائلا أبطرا وبحق من أحببته وبعثه وأجب دعوة من به يتشفه اجعل لنا من كل بيت محرجا وارزقنا يا من إليه مرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير صلاة شافر ومشفع. moom mu ngay jooy rek ci kanamu yàlla du sofiyanke bi waaw loolu la wax yàlla ne ah man daal xam naa ne daal yëpp yàlla ji waaye yàlla daal man daal doomu yërëmul musiba yàlla ñu yàlla yërëm yàlla ñu yàlla yërëm ñun ñëpp te jéggal ñu baat ñu sutural ñu adna ak alaxira tabarakallahu bi taala waaw nii moo baax li sans bu réer billahi wallahi laa te yiw la nag day dem ba fépp seen zikar yi hmm. day dem ba fépp day ramu nit ñi di ah saa may leen nit ñi yoon yàlla fay leen saaba nit ñi lépp lay def Omar Kane sa yàlla ko yàlla yëg lu mu tuddati mais sax Cheikh Tidiane Kane papay Omar Kane yàlla ko yàlla boole ci ñaan yàlla na yëg suñu jotaay bi waaw waakala doomu alxaaji Omar Kane bu alxaaji Ahmad Baro malaa Muhammad Bire maam nit yàlla bu mag la maam Mor mi waaw loolu yàlla maam alxaaji Ahmad Baro moo ko may wér hmm. alxaaji Omar Kane ñëpp xam nañ ko Dakar ah xam nañ ko de sori daan def ziar bu mag fii ci pénc bi loolu di dem ba ngeen ba ngeen ñu seen biir waaw ci ziar bu mag loolu waaw yal na yàlla yërëm sa bàyyi voilà dégg ko dégg waaw. gars yi biir bi nga ànd ak yow de ci seen xol de wallaahi laa bëgg waaw incha allah bu ñëwee tamit ñu defee ko nii gars yi fi ñëw ñu ñaan bu baax du dëgg de gars yaa ngi ànd ak de keroog amee ña nga de gis naa mu def yitte yu am solo dèjà ñëw rek daw rek sonn rek wax ma dem ci sëñ wax ko ñëwaat wax ma kontaan nga xam ne lii mooy fraternité mooy cofeel mooy solidarité waaw amar nekk ci waaye moo dox lépp mais loolu moo baax yéen ñëpp ñoom ngeen war a mel seen biir dimbalante taawunu ala birri wa taqwa wala taawunu ala ismi wala udwan moo go moo toll lan mbokk yi waaw waaw kay sa gémmiñ gii nga xamante ni moom ngay suddootee <laughs> ndekete yëpp moom ngay daggee saaga mais est-ce correct na sax ndeysaan yow tey jii duñ la waxoon rek ne président moo la war a recevoir di nga xam ni ngay solo hmm? xam nga sànq sa waay soog la sol di taxawalu mais biñ na daayira jot na lu mu def génn yéen bu jot ñëw toog parce que daayira dafa am nuñ ciy toogee. ah waaw léegi nag kuy def loolu ci kanamu sëñ bi noo war def ci kanamu yàlla hmm? ah dafa am solo loolu ñu war ko bàyyi xel de sunu cër yii dañ ko war a bàyyi xel bu baax ne ne du caaxaan surtout nag sunu gémmiñ yi gémmiñ yi yonent nee sallallahu alayhi wa képp koo xamante ni assuré nga ko li nekk ci diggante ñaari tuñ yi ak ñaari pooj yi yonent nee na warlul naa la aljanna ah ñaari tuñ yu nekk ci diggante ñaari tuñ ak ñaari pooj yi hmm? mooy sa awra ak sa làmmiñ nee na ku ko téye warul naa la aljana dinaa la boole ñaar yooyu moo jafe nag parce que bii bànneex la bii tamit bànneex la parce wax wax bànneex la mere la leen nii rek nii rek nii rek suba góor hmm? dafa jot. ci lu dul yàlla lu dul lu dul lu gërëmul yàlla nga noppi ca wax say mbir wax say yëf yi bopp te bàyyi nit ñi ak seen dund nit ñi moo yow nit ñi bindoo leen kon yoroo seen mbir bàyyi leen ci leen bind mu doxal ci ay seen i mbir def ca la ko neex loo gis ni lu baax la nga sant te yàlla loo gis ni lu ñaaw la nga sant te yàlla pour di nag bul wax lu bon bul def lu bon parce que yow xamoo koy mujjee xamoo ko ko wax ko ngay mujjee da nga koo am ak nag weeru koor yam fekk dogu jotul waaye jur bu weesul ñaata nit lañuy wax ne kii nit yàlla ñu mujj mu tarxis ba xala ngi suuf daanu ñaata nit ñuy wax ni kii sëriñ la nitu ku baax la ñu xëy jiiñ ko nangam lu bon ñaata nit jigéen ju baax la ñuy wax ci koñ di ko màggal ni kii moo gën a teel ci at na ñu xëy musiba dal ko ñaata yoon pour wax leen ne leen at na moog weeru koor fekk dogu jotul jur bu weesul ah julli yàlla seetlu na xam naa damay àggale ci julli jeex ndax te jëw rek sama laa bëggoon a waxtaane firi ko tuuti wallaay waaye xam naa ni naa waxtaane julli rek ba insha allah ba beneen yoon insha allah ah waaw ndeysaan waaw xanaa ñu jël ci benn rek comme comme waxtaane woon nañ ci taax kaw tatajalla minha urusul haqa'iq firi woon nañ benn rek ñu def benn fii fii jaaxal rek buñ ci dajee rek incha allah euh, waaw kon julli moo ngi noonu kuy julli da ngay wax ak yàlla waaw léegi nag ñu ñu laal tuuti rek ci sàbbaal yi ñu def ci biir julli loolu jarul la xam na soo ko xamul doo mënul sax mënul waaye te mënul julli dara il faut nga xam li ngay wax lu mu doon fatiha bi loolu waxtaanee woon naa ko fatiha bi fatiha bi ci biir julli. ak saar bi ngay tane naa ko waxu waxtaane woon ma am tey yàgg na comme ni ñu déglu waxtaanu njëkk yi parce que fi ne ni mag laa yu bëri mënatuma ko waxaat ah léegi léegi sëñ bi toog yu bëri mënatuma ko waxaat wax dëgg yàlla ah sëñ bi ku am ku sagar bu màgget da nga koy doo doo ko mooree sagar bu màgget ah da nga koy sakkanal sëñ bi te ko ngeen sakkanal ma ah. sëñ ah kon euh, da ngay jàng alquran jàng fatiha ah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin kooku tamit bàyyi leen ci dafa am benn secret bu rëy bu nekk ci biir fatiha soo ko bëggee jàpp secret boobu dooy jàng bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin da boole da nga naan bismillahi mil alhamdulillahi rabbil alamin fam benn sirru bi nekk ci fatiha soo lëkkaliwul alhamdulilah rek alhamdulilah bi doo ko am surtout nag ci tarixa bi. Mhm. Seexuna Tijaan loolu daal wax bismillahi